seydina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi sahbihi wa man iqtafa asarahum ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki talib yi ñu ngi leen di nuyu lu bari te di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ci bis yu mujj yu tedd yi di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala lépp loo xam ne def nañ ko ci weeru koor wi ci lu baax yàlla nañu ko sunu borom nangul lépp loo xam ne rëcc nañu ci ko baaxoo def nag ñu dalal bis ci weeru koor wi kenn ci mbokk yi ñu ñëw fii présenté mbokk mi nga xam ne moo ñu war a defal waxtaan wi dafa am ak jéggulu rek goo xam ne dañ leen ko def ci programme bi nu mu amee changement tey niñ leen ko waxee woon démb Serigne Bassirou Touré moo waroon a ñëw waaye nag ku ne xam na ne nit ki li mu bëgg ak li sunu borom dogal da du bokk kon dafa am ay dafa am ngànt am gàllankoor moo tax mënta ñëw loolu waral programme bi sensé tey ñu dalal kon menn mbokk moo xam ne mii mu ngi dëkk ci dëkk bi mën nañu wax ne sax jërëtul ñu koy présenté waaye nag comme dañoo aadoo baaxoo mbokk mépp moo xam ne ñëw na fi di waxtaan ñu wax tuuti ci ay jaar-jaar rek loolu moo ko war ndax ki ñu bëgg a joxe tuuti ci moom jëru ko woon kon tey ki ñu bëgg a defal waxtaan mooy sëriñ Mouhamadou Kara Diop sëriñ Mouhamadou Kara Diop nag ci dëkk bii nga xam ne fi la fekk baax fi la tàmbalee jàng téere bu tedd bii di alquranu karim comme ni ko doom kon mën nañu wax ne sëriñ Modou Kara Diop mi ngi jàng gannaaw ba nga xam ne nag jàng na alquran bu noppi ci la tàmbalee jàng yu mag ji ñu xam ci Darou Moukhty muy Rahman mbakki foofu la jàngee xam-xam wàllu xam-xam diini ni ko aadoo jàng-jàngal ginnaaw ba nga xam ne jàng na fii ci Darou Moukhty gi li mu war a jàng lépp ci wàllu njàngum xam-xam ak njàngum bu mag bu ñuy wax madrasatu manar al huda al islamiyya foofu la mottalee am njàngam ba mu àgg école boobu mu doon jàngee tàmbali na faa jàngale pour jàngale ci école état bi bi mu defee formation pare nag tàmbalee jàngale ci lañ ko yóbboo nag dëkk bu ñuy wax Ndar ndar googu fa la tàmbalee jàngale diir bu yàgg it am na ko fa ginnaaw bi nga xam ne jàngale na fa diir bu yàgg nag la siwaat ci dëkk bi nga xam ne fa la ci soxna muy doomi soxna yëpp muy yëngu ci tool bi rek mu jàng ak jàngale loolu ba tey ci la nekk ci waaru jóge ne man madrasa Manaarul Hudaa googu dem na al mamlaka al arabiyya saoudia dem na ci benn institut benn institut bu mag boo xam ne benn benn université bu mag bu ñuy wax jaamiatu Malik Suhud ci Riyad foofu jaar na fa def fa benn formation boo xam ne ci dugg fa ci benn mu benn faculté boo xam ne bi ci wàllu tarbiya ci éducation ci jàngale moom la ñuy ji ñi nga xam ne ñoo dem tàmbalee jàng Manaarul Hudaa googu ginnaaw bi mu jógee Manaarul Hudaa ci la dem Ndar bi mu jógee Ndar nag ci la ñu bisiwaat ci dëkk bi mu dëkk comme ni ñu ko waxee léegi euh, Daaru Muxti di yëgu ci jàng ak jàngale kon daal euh, mën nañu wax ne duñu guddal mën nañ koo bañ a présenté ndax moom fii la dëkk ci fii la bokk kon ñoo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ko tawfiq ci li nga xam ne moom la bëgg waxtaan yi waxtaan wi nag mi ngi ko war a jëm ci kon ponk boobu insha allah moom la ñu war a jàng tey kon dañ koy jox kàddu gi rek insha allahu taala nañu yàlla defal tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen fàttali nag ne sëriñ Cheikh Xaat bi joxe na fi ndigal ne suba insha allah dañuy wàcc kaamil alquran fii jumaa ji loolu ndigal loolu wax nañ ni sëriñ bi la jógee sëriñ Cheikh Xaat bi Mbàkke kon ñu mbokk jil yépp nañ ko bàyyi nañ ko nañ ko teewlu bàyyi ko xel suba insha allah bismillahi rahmani rahim sayidina wa habibina muhammadin wa wax alihi wa sahbihi ajmain euh, ginnaaw bi ñu sante yàlla ñoo ngi leen di nuyu te di leen balu àq di leen balu di am mbégte ngir bokk yéen jataay bii tey di jégul tamit ci ni ko sëñ Mourou waxe ci coppite yi nga xamante ne xaj na moo am ci waxtaan yi ndax waxoon nañ ne tey jii nii Serigne Bassirou Touré moo faroon na teew ngir waxtaanee am thème mu waroon waxtaanee waaye nag yàlla ci boppam moo def mu am ngant ba ñu def ak yéen waxtaan ñu ne kon ma euh, jiima ma euh, jim koo wuutu ci waxtaan woowu nga xamante ne moom la waroon def waaye nag jël beneen thème boo xamante ne bokkul ak thème bi nga xamante ne moom la waroon def waaye nag muy thème boo xamante ne xaj na thème bu am solo la julli am na ko ci lislaam importance bi nga xamante ne julli am na ko ci dundu jullit bi kon loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu war a waxtaane xam naa nag dañuy jéglu ci lépp loo xamante ne ñëw na ci ci ay njumte wala mu ñëw ci ci ak ñàkk mat ndax xaj na ni ñu ko doon waajal waajal ñu ko noonu waaye ñu xam ne nag yéene ji moom wees na foofu te tamit ñuy sàkku ci maanaam képp ku ci dégg benn njumte rek ñu ngi ñaan ñu ngi lay ñaan nga njumte boobu nga ko kon ginnaaw bi ñu sante yàlla li ñuy njëkk a wax rek moom mooy julli dafa nekk loo xamante ne lu am solo la ci lislaam wàcc waayam ci lislaam mën nañ ne kenn natable ko maanaam ku dib jullit natable ko ndax mën nañ ne mooy li nga xamante ne mooy tàqale nit ki nekk ab jullit ak ki ko nekkut yonente bi alayhi salaam dafa wax ne al ahdu alladi baynana wa baynahum tarku salaa faman tarakaha faqad kafara aw kama qaal mu ne li nga xam ne moo dox suñ diggante moo dox suñ diggante ñun jullit ñi ak suñ ak ñeneen ñi nga xamante ne nekkuñu ay jullit lu dox suñ diggante ak ñoom moom mooy julli waaw mu ne nag képp koo xamante ne bàyyi nga ko wala nga wedd ko su boobaa duñ la jàppeeti nga nekk koo xamante ne ngay bokk ci julli ñi kon loolu nekk lu ama am solo ci dundu jullit gi jullit bi di war di sàmmante moom ci saa su ne di war a fexe tamit ba xam ni nga xamante ne noonu la ko suñ borom sante mu defe ko noonu kon li ñu njëkk rek moom mooy wàccuwaay bi nga xamante ne moom la julli am ci lislaam kenn ku ne xam na ne nit ki bu duggee ci lislaam li ñuy njëkk farataal ci moom mooy mu seere ne benn buur amul budul yàlla subhanahu wa ta'ala yonent bi alayhi salaatu wasalaam tamit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mooy ki ko yónni nag loolu noonu saa yu ko waxee ba noppi rek bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di waxee di waxee di waxee yu diine yi lim ci njëkk a tudd ginnaaw shahaadataani ginnaaw bi mu tuddee baati seer yooyu lam ca teg moom mooy julli kon julli mooy ñaareelu keno bi nga xamante ne moom mooy taxawal l'islam bu fekkonte ne l'islam dañ leen juróomi kenn lay doon ndax mooy nit ki seere ne benn buur amul budul yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàllaa tamit ne maanaam wax ne euh, dëggal tamit ne fu toll dafay dafay julli maanaam ginnaaw bi nit ki seeree ne benn buur amul yàlla yonent bi alayhi salaatu wasallam yàllaa ko yónni la ca teg moom mooy la ca tegu kenn ba ca tegu moom mooy taxawal sàmmoonteeg julli juróom waaw sàmmoonteeg julli juróom moo ci tegu ba ca tegu door ñëw muy joxe azaka ak woor weeru koor ak aji mag kon juróomi kenn yooyu mooy juróomi kenn yi nga xamante ne ñoom ñoo téye lislaam waaye nag ñu xam ne julli mooy ñaareelu kenn bi xamante ne moo tegu ci ginnaaw bi nit ki duggee ginnaaw bi nit ki duggee ci lislaam rek li nga xamante ne moom moo tegu ci kenn bu njëkk bi moom mooy julli ñu xam tamit ne mooy li nga xamante ne moom la yàlla subhaanahu wa taala njëkk farataal ci nit ki ginnaaw bi mu seeree ñaari seere yooyu te muy farata joo xamante ne nag bokkul ak yeneen farata yi des ndax mën nañ ne juróomi keno yi nga xamante ne mooy keno yi nga xamante ne moo téye lislaam yi bi ci njëkk mooy seere ne yàlla mooy buur bi yonent bi alayhi salaam yàllaa ko yónni bu ko nit ki xasee wax sàkkuñu ci moom maanaam sàkkuwuñ ci moom fu mu toll rek mu koy wax naka noonu tamit bu fekkente ne génne asaka la ki nga xamante ne moom la ñuy sàkku ci moom mu génne asaka mooy koo xamante ne am na lu ñuy wax nisaab ak yeneen sàrt ya nga xamante ne moom ba cay topp génne asaka door ko war kon ndekete jullit bi léeg-léeg génne asaka war ko waaye nag léeg-léeg génne asaka wàcc ko naka noonu tamit bu dee koor gi nga xam ne moom lañ nekk nit ki dana dem bàgg ci jamono joo xamante ne koor ci boppam dañ ko koy wàcce ne ko yow fii ne mën ngaa bañ a woorati waaw jëlul mooy àgg ci détails yooyu xaj ne bu ñu waxtaan ci koor danañ ci àgg kon ndekete koor tamit am na foo xamante ne bu fa nit ki àgg àggee koor gi mën na ko wàcc bañ ko warati aju Makka tamit kenn ku nekk xam na ne ki mi war mooy koo xamante ne dem nga ba sa kàttan ak sa man-man man laa yóbbu Makkatal Mukarrama boobu tamit day war nit ki léeg-léeg waaye léeg-léeg mu wàcc nit ki waaye nag julli mooy ponk bi nga xamante ne moom bu fekkente ne xas na war nit ki li fekk nit ki mi nga ànd ak xelam du ko wàcc ndax bu fekkente ne dangaa dem ba feebar sax ba mënatul taxaw julli su boobaa lan lay moom mooy toog a julli soo mënata toog nga tëdd même bu fekkente ne mënoo rekoo mënoo sujjóot tamit lan lay sant moom mooy rukkoo yeeg sujjóot yi na nga koy def ci sama xel waaye nag du la wàcc mukk moom amul benn jamono boo xamante ne nit ki julli dana ko ci wàcc li mi ngi ànd ak xelem nag ndax nit koo xamante ne àndul ak xelam moom lislaam sant ko dara waaye nit koo xam ne dafa ànd ak xelam moom li xel moom mi ngi ànd ak moom rek julli gi di ko war kon mën nañoo wax ne mooy ponk bi nga xamante ne moom bu xasee war nit ki ginnaaw bi ñu ko taklifee su ko xasee war rek du ko wàcc mu ba ker muy ak ruuxam di tàqali ko ak yaram kon loolu nekk wàccuwaay boo xam ne wàccuwaay bu am solo la ñaareel ba tamit mu nekk warteef boo xamante ne dafay war góor war jigéen maanaam amul ñu naan lii góor gi dañ ko sant sant ñu ko jigéen ji wala li jigéen ji dañ ko sant sant ñu ko góor gi maanaam ni mu waree góor gi noonu la waree ko jigéen ji ni mu waree ki am noonu la waree ki ñàkk ni mu waree kuy tukki. noonu la waree koo xamante ni tukki woo xam nañ ne euh, nit ki bu fekkee ne dafa nekk ci ab tukki su boobaa l'islam dana ko may mu bañ a woor ba ñibbisi su ñibbisee bu koor gi jaar jàllee mu fay ko waaye nag julli moom dana la may nga wàññi nga wàññi yenn julli waaye nag wàcce la ko moom su boobaa du du ko def moom wax naa ko léegi tamit ki ki wér ak ki feebar ñoo ci bokk yam amul kenn koo xamante ne ñoom ñaar dana la ci wàcc kon loolu nekk wàccuwaay boo xamante ne wàccuwaay bu ama am solo la boo xamante ne julli am na ko ci lislaam ñaareel bi julli mooy farata ji nga xam ne bi ko yàlla subhaanahu wa taala di farataal ci jaam yi kenn doyu ko ci woon moom ci boppam moo ko méngool boppam moo wowal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëw mu faratala ko ci moom ci laylatul israa wal mi'raaj mu nekkoon lu mat juróom fukki julli waaye ñu wàññi ba mu nekk juróomi julli yoo xamante ne bu fekkente nit ki sàmmonte na ak moom su boobaa yàlla subhaanahu wa ta'ala dana ko ci fay yoolu ku def juróom fukki julli yooyu noonu mu bokk ci tamit ci ay li nga xamante ne moom mooy ràññeet la julli ak yeneen jaamu yàlla yeneen yu dul moom mooy jaamu yàlla gi nga xamante ne bu ëllëgee bu jaam bi taxawee ci kanam boromam jëf yi mu ci àdduna yépp liñ ci njëkk a xool mooy julli yi bu fekkente ne julli gi baax na julli yi baax na su boobaa dinañ jëf yu ñëw yu ñëwati dafay baax waaye nag bu fekkente ne julli baaxul nag su boobaa dinañ jëf ñëwat tamit du mën a baax loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne awwalu ma yuhaasabu alayhi abdu min a'maalihi yawmal qiyaamati as-salaa awwalu ma yuhaasabu alayhi abdu yawmal qiyaamati as-salaa fa in saluhat saluha saa'irul a'maal wa in fasudat fasuda saa'irul a'maal mu ne su ëllëgee bu nit ki ñëwee bis penc li ñuy njëkk a xool ci ay jëfam mooy julli bu julli gi baaxee dinañ jëf yu ñëw day daal di baax waaye nag bu julli gi baaxut dinañ jëf di ñëw tamit du mën a baax mu bokk ci tamit ci ay ngëneelam ci ngëneelu julli kon loolu ci ngëneelu julli bokk mu bokk ba tey ci ay ngëneelam mooy farata ji nga xamante ne moom la yàlla ëpp lu mu tudd ci alxuraan jaamu yàlla yépp wala jaamu yàlla ci bari bokk yàlla tudd ci alxuraan waaye jaamu yàlla gi nga xam xamante ne <clears throat> moo ëpp lu mu ñëw ci alxuraan mooy julli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar nga xamante ne ci aay boobu yàlla mi ngi koy lëkkale ak tudd yàlla am yeneen ay yoo xamante ne da fay boole ak joxe asaka am yeneen ay yoo xamante ne da fay boole ak yeneen jaamu yàlla yoo xamante ne bokkul ak moom wa aqimi salata li dhikri qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla waa aqimu salaata wa atu zakata wasta'inu bis sabri was salaa foofu muñ la fa salli li wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil ñu gis ne mboolem jaamu yàlla yi nga xamante ne yi am solo la yépp te yàlla ku am ku yàlla ku ci nekk yàlla tudd na ko ba pare boole ko ak julli loolu nag li mu tegtale moom mooy wàccuwaay ak am solo ak ngëneel loo xamante ne julli am na ko ñu gis ne tamit ba tey am na ci yenn aay yoo xamante ne yàlla subhanahu wa ta'ala su koy tudd ay jëf yu baax yoo xamante ne ab julli da koy jëf lam koy tàmbalee mooy julli lam koy dëjëte mooy julli xada aflahal mu'minuun bi muy wax ne maanaam ñi gëm ñi gëm ñu texe lañ la la tax ñu texe ba mu koy lim allazina hum fi salatihim xaasiun wallazina hum anil lahwi muridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum khayru malumin faman ibtaxa wara'a zalika fa ulaika aadun wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika hum warithun allazina yarithun firdawsa hum fiha khalidun nga xam ne moom maanaam mi ngi ko tàmbulee ci ne ñi gëm day texe nañu mel ne dañ ko laaj ne ko waaw ñooñu ñooy ñan ak lan lan lan def ba tax ñu def ba tax ñu texe texe mu ne mooy ñi nga xamante ne suñ duggee ci ak jullit yi dañ cee ànd ak ragal yàlla bu mat sëkk ba mu demee ba mu limee tamit lim ñi ne ña si toog dañuy def nangam def nangam di génne asaka di wattu seen bopp euh, dem ba ca mujj ga lam ko jeexalawaat tamit mooy ñooñ de fu ñu toll dañuy ci ak julli di ko joxe ni nga xamante noonu leen ko suñu borom subhanahu wa ta'ala sant sante gis nañ ci beneen aaya mu wax ne innal insana xuliqa aluhan isa massahu sharru jasuan wa isa massahu al xayru manuan illa al musallina alladina hum ala salatihim daimun te ba mu demee ba ci mujj dafa wax ne walladina hum ala salatihim yuhafizun moom la ko tëjee xam ne kon maanaam ci julli la tàmbule ci julli la foofu foofu tamit la mujjee kon loolu dafay firndeel ngëneel loo xamante ne julli am na ko ak wàccuwaay boo xamante ne julli am na ko ci lislaam mu bokk tamit ci wàcc ci ngëneel yi nga xamante ne julli am na ko ci lislaam mooy jaamu yàlla gi nga xamante ne wax naa ko léegi du wàcc nit ki mukk wax naa du wàcc nit ki su wéree ak bu feebaree bu dee góor la wala jigéen la su ñàkkee ak su amee mu teg ca bu nekkee ci ab tukki ak bu nekkee ci ab bu fekkente ne nekkul ci ab tukki loolu lépp lu tax julli wàcc ko xaafisu ala salawaati wasalaati alwusta wa xumul lay xaanitin même bu fekkente ne nit ñi nit ñi ca bu njëkk ba nga xamante ne l'islam dafa daan xare ngir taxawal maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan xare ngir taxawal diini même ci biir xare bi nit ñi nga xamante ne ñoo ñoo daan yor seeni jaas di xeex ngir taxawal islam waxtu julli bu musaa jot faw dañu koy julli waaw maanaam malgré ñi nga ñi ngi nekk ci ab xeex waaye du tax julli gi wàcc leen mukk moom maanaam da ngay gis nit koo xam ne xaj na mu ngi nekk ci aw fasam yor jaasi du jóor benn waay di ko cor fekk boobu ma ngay julli waaw loolu nag xaj na du yéeme la waaw waaye liñ bëgg wax foofu rek moom mooy am solo ba solo moo tax même nit ki bu fekkee ne dafa nekk ci ci jihaad ci yoonu yàlla ngir taxawal diine du tax mukk julli gi wàcc ko waaw su boobaa tamit julli gi daf koy daf daf daf koy daf koy war mu bokk tamit ci ngëneel yi nga xamante ne julli am na ko yonent bi alayhi salatu wasallam dafa wax ne mooy li nga xam ne moom la nit ki di mujj ñàkk ci diineem mooy li nga xamante ne moom la nit ñi di mujj a ñàkk seen diine waaw mu wax ne euh, la tanqusunna uriyul islaami urwatan urwatan fa kullaman taxasat urwatun tasabat naasu billati taliha fa ulaahuna naqsan alxukm wa axiruhuna assalaa waaw mu ne maanaam lislaam yi diine ji jaamu yàlla yi ci nekk nit ñi dañu koy sàggane benn par benn muy wàññiku benn par benn li nit ñi njëkk a sàggane mooy affaire u àtte maanaam àtte delluwoo dellu ci téere yàlla subhaanahu te loolu moom gis nañ ko fii waaye nag mu ne li nga xamante ne moom la nit ki di mujj sàggane ci diineem mooy julli waaw euh, Oustaz Alioune Sall dama ko dégg muy nettali benn xisa mu ne léegi dafa duggoon ci benn oto di tukki léegi bi muy tukki mi ngi ci ànd ak benn xale bu jigéen xale bi jigéen bi nag li mu sol lu xaw a doy lu gàtt la nee na bi ñu demee ba waxtu julli jot moom mu ne sëfoor bi may ma ma julli nee bi ñu ne ko may ma ma julli daldi wàcc génne si yaadam daal lal nee na bi ñu génnee si yaadam lal xale bu jigéen bi tamit génne ab saagam génne mëlfa génne ab siyaare daal di dal fële génn kursam waaw dina daal di julli ànd ak moom nee na bu ñu jullee pare mu ma laaj ko ne waa yow ni nga meloon ci oto bi ak bi waxtu julli jotee nga nga wàcc so sol lii nga sol ak lii nga sol ni baaxee bi ngay julli ak nii nga mel boo ci mënoon a continuer waaw loolu moo tax mënoo continuer julli mu ne ko daal julli gi moom dañ ma ko sant dama koy def waaye nag lee moom leen la sama sama affaire àdduna la daal maanaam damaa toll ci wax ndaw dama koy def waaye nag bu julli jotee faw faw da ko julli ji nga xam ne kon li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne maanaam li nit ki di mujj ñàkk ci diineem mooy julli loolu moom loolu da ko koy daf koy firndeel maanaam nit ki lu sàggan sàggan xaj na euh, bu waxtu julli jotee wala ñu baree bari bokk lu ñu sàggan sàggan tamit bu waxtu julli jotee donte sax nañ war a jullee duñ jullee noonu waaye nag faw rek ñu jéem a këpp këppal noonu ñoo këpp këppal kon julli mooy li nga xamante ne moom la nit ki mujj ñàkk ci diineem mu bokk tamit ci ay ngëneelam mooy li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mujj a dénkaane moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mujj a wax laata muy génn àdduna bi mu waaj a génn àdduna lim mujj a dénkaane moom mooy assalaa assalaa wa ma ay aymaanukum maa ngi leen di dénk ngeen sàmmoonteeg julli maa ngi leen di dénk ngeen sàmmoonteeg julli loolu mooy dénkaan bi nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mujj a dénkaane laata muy génn àdduna mu bokk tamit ci ay ngëneelam julli dafa bokk ci jëf yi nga xamante ne moo gën ci jëf yi nga xamante ne ab jullit mi ngi koy jëf ibnu Mas'ud dafa wax ne laajoon naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ana jën jëf mooy jëf ji gën ci joo xamante ne nit ki dana ko def mu ne ko li gën ci li nit ki def day mooy waxtu julli jotee lépp lu mu doon def mu bàyyi ko ci dem julli ji mu ne ko lu ci topp mu ne ko nit ki toppatoo ay waajuram baax ci ñoom mu ne ko lu ci topp mu ne ko mooy mu ne ko lu ci topp mooy al jihaadu fi sabilillah euh, an ibn Mas'ud radiyallahu anhuma qaala sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'maali afdal qaala as-salaatu fi waqtiha qultu suma ayyu qaala birrul waalidayni qultu suma ayyu qaala al jihaadu fi sabilillah bi ko bi mu Mas'ud laajee yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ana jën jëf mooy jëf ci gën ci li nit ki def dana ko mooy li gën ci li muy def moom mooy su waxtu julli jotee mu bàyyi lem doon def lépp dem julli ci moom loolu mooy li gën ci li nit ki def mu del waxaat ci benn xadis ne Abu Hurayra net li benn xadis ne marra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi xabrin fa qaala man saahibu hadha al xabr fa xaalu fulaan fa xaala rakaataani ahabu ila hada min baqiyati duniyaakum mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa génn benn bis romb benn bàmmeel bi mu rombee bàmmeel bi mu laaj ne fii ana moo fi tëdd ñu ne ko fii di diwoo fi tëdd mu ne diw mi tëdd ci bàmmeel bi day li ko gënaloon tey jii nii maanaam julli woon ñaar rakka yàlla dekkal ko mun dem ci àdduna julliwaat ñaar rakka rek moo ko gënal àdduna bépp ak li nekk ci biiram kon loolu dafay dafay dafay tegtale ne julli dafa bokk ci jëf yi nga xamante ne ab jullit mi ngi koy jëf mu bokk tamit ci ngëneel yi nga xamante ne julli am na ko julli dafay far ay bàkkaar dafay sippi ay ñaawteef yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ne ayyama rajulin xaama ila wudu'ihi yuridu as-salaa suma xasala kaffayhi nazalat xati'atuhu min kaffayhi maa awali xutratin fa isaa xasala wajhahu nasalat xati'atuhu min sam'ihi wa basarihi maa awali xutratin fa isaa xasala yadayhi ilal mirfaqayni wa rijlayhi ilal ka'bayni salima min kulli sanbin xawlahu wa min kuti wa min kulli xatiatin ka hay ka hayatihi yawma waladatu ummuhu fa isaa qaama ila salaa rafa'ahu llahu azza wa jalla biha darajatan wa in qa'ada qa'ada salima yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne bu fekkente ne nit ki dafa jóg di jàpp su raxasee ñaari ñaari loxoom su raxasee ñaari loxoom ay ñaawteefam dafay ànd ak ndox yooyu nga xamante ne mooy bàyyi ci loxo ji loxo yi di wàcc su raxasee kanamam naka noonu ay ñaawteefam dafay ànd ak toqi toq ndox yooyu di wàcc su raxasee ñaari loxoom ba ci ay ay concaam wala mu raxas ñaari tànkam ba ci ay dojaram tamit gépp toq ndox goo xamante ne mu mu mu ci wàcc mu mujj wàcc rek ay ñaawteefam toq ndox googee mu lay àndal mu ne bu fekkee dafa jóg. dafa njàpp njàpp mu sela ba noppi jóg jëm ci ak julli su boobaa bépp jéegu boo xamante ne jéggi na ko jëmee ko ci jullikaay boobee rek yàlla daf ko ci yëkkatil ay daraja mu del wax ne euh, inna al abda ida xaama yusalli ata bi zunubihi kul euh, kul euh, bi zunubihi kulliha fa wudi'at ala ra'sihi wa aatiqayhi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat alayhi mu ne nit ki bu fekkee ne dafa jóg du julli dafay mel ne dañuy dajale bàkkaaram yépp ba mu dajee ñu fab ko teg ko ci aw loosam saa yoru ko rek am lu wadd xam nga nit bu fekkoon dafay fekkoon dafa sëgg nga am fii ci aw loosam li fi teg bu baree faaw mu am lu ci mu ne nag nit bu fekkee dafay julli day dafa mel ne ay bàkkaaram yépp yàlla daf koy dajale teg ko ci kaw aw loosam saa yoru ko rek am lu wadd saa am lu wadd kon ku la gën a bari ay rukkoo wala mu gën laa bari ay sujjóot rek moom moo lay gën a mucc ci ay bàkkaar ndax ginnaaw saa yu rukkoo am lu wadd saa yu sujjóot am lu wadd rek rujo uh, rukkoo yi ak sujjóot yi su baree rek yaakaar naa ne kon bàkkaar yi day mujj dara duñu desati mu del waxaat ne as-salawaatul xams wal jumaa ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma baynahunna isajtuni batil kabair mu ne julli juróom maanaam diggante suba ak tisbaar tisbaar ak takkusaan takkusaan ak timis timis ak gée géey ak suba mu ne loo julli rek dafay dafay effacer maanaam boo julee tisbaar mu mu far li nga xamante ne moo dox sa diggante soo julee suba jul tisbaar tisbaar ji far li dox sa digganteeg suba gi nga jul takkusaan takkusaan gi far li dox sa digganteeg tisbaar nga julli timis timis gi far li dox sa digganteeg takkusaan nga julli gée gée gi far li dox sa digganteeg timis nga julliwaat suba suba googu far di dox sa diggante gee kon loolu bu fekk boo dee def noonu ne kon waaye nag mu teg te ne bu fekkente ne nit ki fexe na ba moytu bàkkaar yu mag yi waaw bu fekkee nit ki fexe na ba moytu bàkkaar yu mag yi rëcc rëcc yu ne waan yooyu moom mu ne julli yooyu da koy far mu ne julli yu da koy far naka noonu jullik ajjuma ba ajjuma encore day far li dox ci diggante bi naka noonu weeru koor ba weeru koor dafay far li nga xam ne moo dox seen diggante ñoom ñaar waaw wax ne waaw bu fekkonte ne kenn ci yéen dafa am dafa am ak dex ci buntu këram bis bu nekk mu sangu ci juróomi yoon ndax ab tër danaa desati ci aw yaram ñu ne ko déedéet mu ne noonu la la julli juróom mel maanaam julli goo julli rek mu am ay bàkkaar yoo xamante ne yàlla subhaanahu wa ta'ala dina la ko jégal su ko su ko defee su boobaa nag léegi nit ki bu fekkee dafay sàmmonteeg julli yooyu su boobaa bu yàggee ay bàkkaaram yépp yàlla subhaanahu wa ta'ala mën na ko jégal yàlla yàlla jégal suñu bàkkaar yépp mu del wax ne ba tey maa ngi ci ne julli dafay far ay bàkkaar mu del wax ne amul benn waay boo xamante ne danga def benn bàkkaar ginnaaw ba nga ko defee nga rëcc ko rëccu ga puuse la ci nga dem jàpp ba sell julli ñaar rakkaar jéggul suñu borom subhanahu wa lu dul ne yàlla subhanahu wa ta'ala dafa la jéggal bàkkaar boobu nga def mu ne ma min rajulin yuznibu zanban suma yaqumu fa yatatahhar suma yusalli suma yastaghfirullah illa ghafara la lahu waaw kon xam nañ ne julli dafay sippi ay bàkkaar nit maanaam nit ki bu fekkee dafa def ay bàkkaar yu bari su boobaa bu ko rëccoo tuub dellu ci suñu borom subhanahu wa su boobaa bu fekkee ne ni ngi sàmmoonte julli yi julli yooyu ci boppam yàlla subhanahu wa ta'ala mën na koo mën na ca ki eh, jaare li de defoon ci ay bàkkaar yëpp mu jéggal mu bokk tamit ci ay ngëneelam julli dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy dugal nit ki àjjana bu ëllëgee yonent bi sallallahu dafa wax ne jibril day ñëwal na ma benn bis waaw jibril ñëw na ci man benn bis bi ñëwee ci man benn bis mu andil ma loo xamante ne yàlla subhanahu wa ta'ala ci bopp moo ko ko jox pour mu andil ma ko bi mu ñëwee ne ko yaa Muhammad yàlla subhanahu wa ta'ala day farataal na ci sa xeet wi juróomi julli képp koo xamante ne nag sàmmoonte nga ak juróomi julli yooyu noonu ci def la nga xamante ne moom mooy tax mu wér defe ko tamit ci waxtoom sàmmoonteeg rukkoo yaak sujjóot ya su boobaa am na loo xamante ne man yàlla subhanahu wa ta'ala gàddul naa ko kooku li ma ko gàddul mooy lan mooy bu léegi ma tabal ko àjjana waaw mu de mu teg nag ne képp koo xamante ne nag tase nga ak man loolu noonu nga wàññi si dara su boobaa man sequma ak yow lenn sequma ak yow maanaam amul amul amul loo xamante ne lu ma la gàddul la su ma neexee ma buggal la su ma neexee ma yërëm la yàlla na yàlla yërëm waaw mu ne. Eh, yonent bi sallallahu alayhi na dafa wax ne Jibril dafa ñëw ci man benn bis ne ma nag dama laa indi loo xamante ne yàlla ci boppam moo la ko jox mel na dañ ne ko loolu mu doon mu ne ko yàlla farataal na ci sa xeet wi juróomi julli juróomi julli yooyu nag képp koo xamante ne sàmmonte nga ak moom fexe ba soo koy def nga ànd ak laab soo koy def nga defe ko ci waxtoom soo koy def nga sàmmunteeg nañu koy defee ba defee ko wax anam nga ñu la ko sante mu ne képp koo xamante ne def nga loolu day su boobaa gàddul naa ko ne bu ëllëgee maa ko dugal àjjana te loolu yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wax ci benn hadisul qudsi yi waaw mu ne na képp koo xamante ne wàññi nga dara ci lii nii benn ba nga koy def laab gëmatut wala defewoo ko ci waxtoom wala nan la sante nga defe ko ni defewoo ko noonu mu ne su boobaa nag gàddu lu ma ko dara soo léggee su ma neexee mu mbugal ko su ma neexee mu yërëm kon loolu rek war naa tax kenn ku nekk ci ñun di sàmmoonte julli yi fexe ba la ca la ca ci ak laab ñu koy def fexe ba tamit di ko defee ci waxtoom fexe ba tamit di ko defee ci jumaa yi fexe ba tamit nañu koy defee nañu nañ ko sant ñu koy defee noonu ndax loolu dafa bokk ci li nga xamante ne boo léegi mooy tax yàlla subhanahu wa ta'ala yërëm nu tabal ñu àjjana mu bokk tamit ci ngëneel yi nga xamante ne julli am na ko euh, nee nan euh, maanaam dañuy dañ dañuy bu ëllëgee bu yemal xiyaamee nit ku nekk ci sa ci sa keruk sarax ngay taxaw ba yàlla subhaanahu wa war a ñëw pour àtte jaam yi waaye ñu ne nag maanaam julli maanaam nit ki donte bi mu nekkee ci àdduna amul loo xamante ne lu mën a sarxe la amul alal ju mën a sarxe waaye fu togg rek mën nay sarxe moom maanaam sarxe euh, ki am ak ki ñàkk ñoo ci bokk yam maanaam ki am ni ni ko yàlla defalee ak am koom ba mu mën a yëkkati ci alalam di dimbali mbokk jullit yi di sarxe noonu tamit la yàlla maye beneen possibilité ki nga xam ne dafa ñàkk li kii di am ci aw yiw mu koy am ci côté bële moom tamit waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne dafa wax ne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 maanaam ku ñàkk la xañ na amul bépp subhaanallah bu mu wax rek dafay taxaw taxawaayu sarax bépp subhaanallah bu mu wax mu mu yëkkati woon ci poosam ab lim jox ko ku néew doole ñoo yem li kii di am rek ci ab yool loolu subhaana euh, loolu lu toll noonu mu ngi am ci ab yool bépp allahu akbar boo wax tamit sarax lay doon bépp laa ilaha illallah boo wax tamit sarax lay doon lépp lu baax loo xamante ne gis nga ne lii kat lu baax la ci jullit ñi nga digal leen ko ko suñ ko defee loolu ab sarax ab taxawaayu sarax lay tax ci lépp loo xamante ne gis nga ne luy lor tamit nga fexe ba fànq loolee tamit soo ko defee loolu taxawaayu sarax lay tax ci waaw mu ne nag doy na nag nit ki julli ñaar rakka rek ci waxtu yoor yoor mu taxaw taxawaayu loolu lépp nag waaw julli ñaari rakka rek ci waxtu yoor mu taxaw taxawaayu nga def tasbih def takbir def tahlil digle lu baax tere lu bon génne ci sa poos alal du jeex saraxe ko mu ne julli ñaar rakkaa ci waxtu yor yor rek mën naa remplacer loolu lépp ci li nga xamante ne moom la ci yàlla dig ci ab yool ci ki nga xamante ne moom mooy mooy def yooyu mu bokk tamit ci ngëneel yi nga xamante ne julli am na ko nit ki bu fekkee ne dafa am lu ko yitteel ci wàllu àddunaam la koy yonent bi alayhi salaam digal moom mooy na jàpp ba sell rek julli ñaar rakkaa am ñaan bu mu wax rek su boobaa yàlla subhanahu wa mën na koo defal la ci moom ca loolee nga xamante ne moom lay moom lay moom moom lay sàkku mu bokk tamit ci ngëneel yi nga xamante ne julli am na ko ñu ne képp koo xamante ne yaa ngi sàmmoonteek moom ca nanga xamante ne moom la waree yàlla subhaanahu wa ta'ala dafa lay dafa lay ma dafa lay may wërsëg dafay yaatal maanaam nit ki bu fekkee ne dafay fexe bay sàmmanteeg waxtu julli juróom yépp fexe tamit ba ak njabootam ñëpp di sàmmanteeg loolu ñu ne loolu ci boppam. dafay tax yàlla subhanahu wa ta'ala daf koy may wërsëg ci biir famille boobu nga xamante moom la nekk wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa kon yaakaar naa ne lii rek doy na ci ne ci ci ngëneel lii nga xamante ne julli am na ko maanaam bu fekkente bu fekkonte ne waxuñu ay tëkkoo yoo xamante ne yàlla tëkk na ko ki nga xamante ne mooy bàyyi julli wala yéen tubi sallallahu wax na ko ci ay xadis wala borom xam-xam yi bokk nañ juboo ci tamit te wax ne ngëneel yi kese rek la julli am su boobaa ngëneel yooyu dong doyoon na pour nit ki war di sàmmanteeg moom ci mboole ci giir ci ci ak yépp moom waaye nag nit ki euh, julli googu li muy am solo am solo ci moom dafay am foo xamante ne boo ko fa defee moom lay ëpp solo ci moom mooy lan mooy mu defe ko ci mbooloo dafa am ay ahadis yu bare bare bare yoo xamante ne dafa ñëw ci nit ki nga xamante ne dafay julli julli mbooloo la ko ca mën a dikkal ci ab yool ak nit ki nga xamante ne dafay sàggane julli mbooloo la ko ca mën a dikkal ci leneen loo xamante ne bokk la ab yool noonu yonent bi alayhi salaam dafa wax ci benn xadis ne maanaam julli mbooloo gëne na julli goo xamante ne nit ki daf ko julli moom dong gëne na ko fukki daraja ak juróom-ñaar maanaam nit ki bu fekkee ne dafa julli dafa dafa julli ci këram wala wala beneen place bu dul këram waaye ba mu julli moom dong moo ànd bu fekkonte ne julli googee daf koo def ànd ak keneen rawatina nag mu def ko jàkka ja waaye boo fekkente ne nag am nga ànd mënu ko def jàkka ja nga def ko ànd def googu nga ko def ànd ak ci dafay tax bi nga ko defee yow kese bu la ci yàlla naroon na fay benn dong bi nga ko defee ànd ak ci fukk ñaar fukk ak juróom-ñaar la la ci yàlla la ci yàlla yàlla yàlla la la ci di fay kon loolu loolu dong dafa jar na nit ki donte sax euh, dafa am ngànt ba mu dem jàkka su nekkee ci këram nit bu dee julli mu fexe ba am keneen koo xamante ne moom lay àndal waaw maanaam nag euh, loolu moo tax ci ci ci ci l'islam yéene gu mu yéene nit ki ab ab ab yool ak yiw moo tax dana lay may su fekkente ne yow danga dangaa julli sax soo gisee meneen mbooloo muy julli dana la may nga ànd ak ñoom julliwaat ngir am ngëneelu mbooloo moom maanaam ñaar fukki daraja yooyu juróom-ñaar di ci yàlla subhanahu wa la ci eh, yonentu bi sallallahu alayhi wasallam nga mën koo am ci mbooloo moom yonent bi alayhi salaam waxaat ci bi na xaddis ne nit ki day julli goo xamante ne daf koo jullee ci mbooloo ak julli goo xamante ne daf koo jullee ci biir këram wala ci ab marché julli googu mu jullee ci mbooloo mi day dañ danañ ko ful ci kaw julli googu mu jullee ci këram wala ci marché bi day ñaar fukki yoon ak juróom mu dee la waxaat ne loolu mooy bu fekkente nit ki dafa jàpp njàpp mi nga xamante ne moom lañ ko sant génn jëm ci jullikaay ba mu ne bépp jéego boo xamante ne jéegi na ko day amul benn jéego bu ñu jéggi lu dul ne jéego boobu yàlla subhaanahu wa ko daf dana ko ci yëkkati daraja sippil ko ci aw ñaateef mu ne nag bu fekkee ne àgg na ci fa muy jullee mooy jàkka ja malaaka yi du ñu deñ di di ko ñaanal aw yiw ba keroog muy génn foofu jàkka ji naan yàlla yàlla nga ko yërëm yàlla yàlla nga ko yërëm mu dellu wax ne asxalu salaati ala almunafiqina salaatu linsai wa salaatu alfajri walaw ya'lamuna ma fihima la atawhuma walaw habban mu ne euh, julli gi nga xamante ne moo gën a diis ci am naa feq mooy julli gee ak julli suba maanaam jullee gee ci jàkka ja ak jullee suba ci jàkka ja mu ne loolu moom am naa fekk du ko man mu moom waaw kon nag moom man mën nañoo wax ne maanaam nattukaay baa ngi bëgg xam ci ñun ñun ñëpp mën nañoo xool fii mën nañoo xool suñu bopp ku bëgg xam ci ñun maanaam ba xam mucc na ci ak naafeq wala déet rek nay xool ba xam est ce que moom mi ngi julli ci ci jàkka ji wala déet waaw fekkee na mukk ci jàkka ji du julli suba mukk ci jàkka moom moom kon ci ci nga xamante ne moom yàlla bu ci dugg sax laay wax waaye nag soreegu ko kon waaw kon nag pour ñu mën a génn ci loolu nag pour ñu mën a génn ci ci ci cadre naafeq yi nañu fexe ba gée waxtu yépp sax lañu war di julli ci ci jàkka yi waaye nag gée ak ak suba moom la yonent bi wax ne naafeq moom ñaari waxtu yooyu moom naafeq yi du ñëw jàkka yi moom ñu ñëw moom julli gée ak julli suba waaw moom xam ne julli gée sax moo ci xaw a gën a julli suba ndax moom maa ne fajar gi nelaw yi day xaw a neex surtout sedd bi bu xawee sedd ak yooyu mu teg ci nag ne maanaam euh, julli gi gën a dis ci am naafeq mooy julli suba ak julli waaye nag donte bu fekkonte ne xam nañu mu ne bu fekkonte ne xam nañu lu nekk ci li nekk ci ñaari julli yooyu maanaam li nekk ci julli ak julli nga jullee ji ko ci mu fekkoon ne xam nañ la ca nekk ci aw day kon donte donte sax dañuy raam dañuy raam dem ci jàkka ja su boobaa da faw faw dañuy raam dem ci jàkka ja jullee ji ko mu del waxaat ne man ghadaa ila al masjidi aw raaxa a'adda allahu lahu fi jannati nuzulan fa kulla kullama ghadaa aw raaxa mu ne képp koo xamante ne xëy nga jëm ci jàkk yàlla tabaxal la kër ci àjjana képp koo xamante ne gont nga jëm ci jàkka yàlla tabaxal la kër ci àjjana kon yaakaar naa ne gaa yi nga xamante ne fu ñu toll ñoom ñu ngi xëy ak gont dem jàkka yi la am ci ci ay kër ci ay àjjana ci àjjana la am ci ay wàccuwaay ci àjjana kenn xamul ñu toll kon. waaw mu del waxaat ci beneen xadis ne ala adlukum ala ma yamhu llahu bihi alxataaya wa yarfahum bihi darajaat isbaaxu salaa ala almakaari wa kasratul xutaa ilal masajid ilal masajid ilal masajid wa intisaru salaa ba'da salaa fa salif muriba fa salif muriba mu ne ndax du ma leen tegtal loo xamante ne su ngeen ko defee yàlla jéggal leen seen i bakkaar yëkkati seen i daraja ndax du ma leen tegtal loo xamante ne bu ngeen ko defee yàlla jéggal leen seen i bakkaar yëkkati leen seen i daraja mu ne loolu day bokk na ca nit ki. bari ay bari bari gu mu bari ay jéego yoo xam ne daf koy yëkkati jëmee ko jàkka yi nit ki bari gu mu bari bari gu mu bari jëm jàkka mu ne bépp jéego boo xamante ne nit ki jéggi jéggi na ko rek maanaam bu jógee këram jëm ci jàkka ji jéego boo xamante ne jéggi na ko yàlla dana ko ci sippil aw ñaawteef yëkkatul ko ci daraja mu del wax ne man salal isa fi jamaatin fa ka annama xaama nisfa layli wa man salal wa man salal fajra fi jamaatin fa ka annama xaama laylu kulluhu mu ne képp koo xamante ne julli nga gee ci mbooloo day mel na ne taxaw nga genn wàll guddi gi képp koo xamante ne tamit góor góorgóorlu ba julli fajar ci mbooloo tamit mel nga ne taxawal nga mel nga ne fana dangaa fanaanee taxaw guddi gépp di ko julli mu del waxaat ne képp koo xamante ne julee nga gee ci mbooloo yàlla ci boppam moo lay watul boppam ba nga xëy képp koo xamante ne julee nga fajar ci mbooloo tamit yàlla ci boppam moo lay watul watul boppam ci mbooleem li nga xamante ne moo des ci ci bëccëg bëccëg bis boobu noonu waaw ba muy lim tamit ba muy lim juróom-ñaan ñi nga xam ne su ëllëgee yàlla daf leen di may ker bu yemal xiyaamee yàlla daf leen di may ker ba mu lim juróom-ñaar ñooñee bokk na ci juróom-ñaar ñooñee rajulun xalbuhu muta muallaqun bil masajid maanaam nit koo xamante ne moom dafa dafay dafay dëkkaale jàkka yi rek maanaam nit koo xamante ne foo ko fekk rek moom dafa dana góorgóorlu ba li ëpp ci julli yi wala julli yëpp sax moom ci jàkka ji la koy jullee rek mu ne bokk na ci nit kooku noonu day bu ëllëgee yomal yomal xiyam yàlla subhanahu wa ta'ala dana ko defal dana ko defal ak ker koo xamante ci lay mu ni ma ko waxee woon léegi mu del wax ci beneen xadis ne ma baynana wa bayna almunafiqina annahum la yastati'una saa al-isa'i wa wa subhi wa subhi fi fi jama'atin mu ne li nga xamante ne moo dox suñu diggante naafiq yi day mooy naafiq moom moom sàmmoonteeg jullit gee ak jullit suba jàkk mu ne loolu moom naafiq mënu ko moom kon yaakaar naa ne lii kese rek doyoon na sëkk ci nit ki góor góorlu ba li ëpp ci waxtu julli yi wala bu fekkente ne mënul waxtu julli yépp mu koy julee ci jàkka li ëpp ci waxtu julli yi tamit bu fekkee ne amul benn ngant mu fekk mu góorgóorlu ba koy julee ba koy julee ci yi dafa am benn benn benn scientifique benn waay boo xamante ne dafay gëstu ci wàllu ilmu nafs dafa dafa wax ne maanaam julli dafa am lu muy def ci ci ci bakkanu nit ki dafa am lu muy def ci nit ki yoo xamante ne bu ko nit ki yéegi ak bu ko yëgul lépp rek mi ngi koy def ci moom euh, mu indi benn xadis sax ne loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne daan wax Bilaal naan ko arihna bis salaa maanaam bu ñu mosaa am lu leen jaaxal wala njaqare wala ñu nekk ci tiitaange wala di mel noonu rek li muy wax Bilaal mooy euh, maanaam jógal nodd rek wala noddal ñu julli su ko dee bu ñu jullee rek njaqare leeg tiitaange jeeg jaaxle gi lépp daal dañ ci ñun waa ji waa ji dafa wax ne as-salaatu mujlibatun li rizqi xaafizatun li sixa daafi'atun lil aza mutridatun li daa'i maqwiyatun lil xalbi mufrihatun li nafsi muzhibatun lil kasal munashitatun lil jawaariya mumiddatun lil xiwaa saarihatun li sadri mughdiyatun lil ruuxi munawwiratun lil xalbi mubyadatun lil wajhi xaafisatun li ni'mati daafi'atun li niqmati jaalibatun lil barakati mubxidatun li sheytaani muqribatun min arrahmaani wa bil jumla fa laha ta'sirun ajibun fi hifsi sihhatil qalbi wal badan wa xiwaahuma waaw mu ne julli dal mooy li nga xamante ne nit ki bu ko wërsëg yitteelee nay sàmmoonteeg julli julli moo ci gën a gaaw nit ki bu fekkee ne dafa am jàngoro jullee ci gën a gaaw ci saafara ko nit ki bu fekkee ne dafa am lor di nekk ci yaramam jullee ci gën a gaaw mu ne nit ki bu fekkente ne dafa bëgg xolam nekk xol bu sell jullee ci gën a gaaw nit ki bu fekkente ne dafa bëgg noppal boppam jullee ci gën a gaaw nit ki bu fekkee dafa tàyyeel jullee ci gën a gaaw ki bu fekkente ne maanaam xolam dafa xat jullee ci gën a gaaw ci yaatal julli mooy li nga xamante ne mooy suuxar ruu mooy leeral xol mooy bégloo nit ki mooy dindi tàyyeel mooy sawarloo cër yi mooy leeral kanam mooy tax xéewal bi sax mooy tax ak lor mooy ji barke mooy tax nit ki sori seytaane mooy tax nit ki jege yàlla mu ne ci gàttal daal su ma ko su ma ko dee wax julli am na ay kiimtaan yoo xamante ne kenn munu koo wax ci euh, lu muy def ci wéru nit ki ak lu muy def ci ab xolam kon yaakaar naa ne loolu rek waroon naa tax kenn ku nekk di fexe ba sàmmante moom waaw te ma te nag maanaam euh, comme dafa nekk loo xamante ne lu yàggut ndax maanaam kenn ku ne fukki minute chaque du dund maanaam waxtu julli bu ne fukki minute ci sa temps rek soo soo soo ko jëlee mën nga cee waajal waajal julli bi julli ci li nga bëgg julli lépp léegi nag kenn ku ne day gis ne xaj na danga nekk ci loo xamante ne lam lay indi du la indil dara maanaam nekk ci jëf yoo xamante ne xaj na du la indi njëriñu àdduna du la indil njëriñu alaaxira waaw te waxtu julli bu jotee nga fexe ba nekk ca loola ba waxtu julli woowee woowee faat la loolu yaakaar naa ne perte tey ak ëllëg mënu ko weesu waaw kon nit ki lu mu mën di nekk ba waxtu julli jot yaakaar naa dafa war a bàyyi loolu tey te loolu doy na ci misaal rek ni nga xamante ne noonu la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul fonkee woon julli ñu gis ne moom bañ na ko ba bërëb bu mos a dem waxuma dëkk bu mos a sant de wala kër bu mos a am waaye maanaam béréb bu mos a jaar rek sax la muy njëkk def mooy def wër ay fop ay bant wërale ko dara wala ay doj wala dara dafa jàkk waaw maanaam béréb bu mos a jaar rek liñ li ñu xam ne béréb yi nga xamante ne mooy béréb siyaare yi nga xam ne suñu tubaab mos na jaar tey dañu naan jàkk ji moom fi la julee woon waaw bi mu jaaree maanaam duñ ne maanaam kër gi la fanaanoon wala fii la fii fii fii la añee woon wala fii la reere woon wala fii lañ ko doon foofu moom daanaka moom musi musi waaye nag béréb bi lu juree woon yaakaar naa ne boo ko dee wër Sénégal moom moom du jeex waaw béréb bu mos a jaar rek danaan la fii la juree woon wala fii la defoon jàkkaam waaw loolu misaal la ci doy doy na ki nga xamante ne moo nekk ab moom mu war a fonk julli waaw doy na ci misaal tamit euh, bokk nañu nett li nga xam ne ñu koy nett li euh, nee na mos nañu mu fàttewul xissa bi mos yi sàkket lu wala yu demee noonu am na lu mu doon liggéeylu bi ñu noddee gars yi ñu continuer ca liggéey ba rek mu dem julli ji wàññeeku bi mu wàññeekoo mu laaj fan la mu tolloon bi ñuy julli ñu ñu wax ko ko lañ defar lépp ca ca waxtu julli wa daf koo yàquluwaat waaw doy na doy na tamit misaal ci ñun ñi nga xamante ne dañoo nekk ci atu borom daal moxti kenn ku nekk xam na ni nga xamante ne moom fonkoon julli ak moom la fonkoon jàkk waaw wax nañ ne moom lim dund lépp ñaari ñaari waxtu ñaari waxtu la mos a tiimal waaw ñaari waxtu la mos a tiimal te neen bi mu amee ndox fay daw waaw kon nag loolu mu xam nga ne xam kenn ku nekk xam na ne mut surtout nag ci jamono jooju nga xamante moom la doon li fi nekk lépp tamit kenn ku xam na ne damaa jël du jógee ci ji sax waaye moom moo nekkoon imam bi waaw te sax wax nañ ne dafa dafa wutul ay nit ñoo xamante ne ñoo naan xool gaa yi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy manqué julli gaa yi nga xamante ne dañuy dañuy lànk ba ñu julli ci ci ci jàkka ji dafa wutul ay nit ñoo xamante ne dañuy xool gaa yi nga xamante ne lank buñ gis jàkk ji waaw loolu na ci misaal rek euh, ni ko si baxante ñu waxee këram bi taalib boobu nga xamante ne dafa amoon ay ay góom xañ na ci yaram bi wala dafa amee woon feebar boo xamante ne moo moo doon tax saa yu jàppee rek feebar bi day gën a yokk ba mu ñëwee ci moom li ñu ko wax mooy continuer ci njàpp mi ndax loolu loolu ñu fi say daan rek waaw ba mu continuer ci njàpp la mu mujjee moom mooy feebar bi dafa daan dañ waaw yaakaar naa ne ñun ñi nga xamante ne ñoo aju ci moom fonk jàkk ak fonk julli moom moom kenn ku nekk war na cee bay sawal waaye nag ñoo ci rawati xam ne li may jeexale rek moom mooy ndax ginnaaw euh, xam naa ne sëñ Ahmadou Niass ak sëñ Soxna Ndiaye danañ def ay taxalee xat ci waxtaan wi li may jeexale rek moom mooy ñu ñu fexe ba moytu sàggane julli ndax kat am na ay tëkk yu bare bare bare yoo xamante ne am na ci ay xadis am na ci ay ay alxuraan karim doy na rek lu yonent naa sallallahu alayhi wasallam wax ne bayna rajuli wa bayna al-kufri tarku salaat waaw nit ki day bu fekkee ne dafa bàyyi julli te mu benn ngànt boo xamante ne moo dox digganteem ak bàyyi loolee su boobaa duñ ko jàppee ci koo xamante ne dafay bokk ci diine ji kon li may jeexal rek moom mooy euh, yonent bi alayhi salaam dafa mos a wax benn bis benn bis ni doon naa yittewoo de ñu ñu noddu ma foog benn waaye teg ko ci kanam mboolem mu jiite leen ma ànd ak beneen kuréel boo xamante ne ay jum la ñu yor ma dem fekk gaa yi nga xamante ne ñoo nekk seen kër lànk ba ñu ñëw jàkk ci ma lakk kër yooyu ci seen kaw am beneen waaye bu wax ne bu dul woon ak jigéen ñi fa nekk ak xale yi kon ma lakk kër yooyu ci seen kaw. waaw loo xamante ne nag yéen yéen organisation dafa dem ba koy méngale ak ne ñi ba ñu ñëw ci jàkk bu du lii ma lakk kër yooyu suñ kaw su kon loolu ne war naa tax képp koo xamante ne ab jullit nga rek ngay sàmmonteeg julli rawatina di sàmmonteeg moom ci waxtoom rawatina di sàmmonteeg moom ci def ko ci jàkk yi kon ginnaaw nga xamante ne waxtaan yi xam naa ne dafa xaw a ñu ko waroon waajal waajal bu ñu def moom dañuy jox kàddu gi xam naa ne suñu Ahmad su ko defee mu def taxaw seetlu rek ci wala mott li lii nga xamante ne tàmbali nañ ko su ci jógee incha allah jox sëñ Moussa Ndiaye moom lañ mu indi ay complement ci lii nga xamante ne tàmbali nañ ko yàlla na yàlla defal ak dëgg ak topp yàlla na yàlla na yàlla lu ci dëng rek ñun la lu ci jub tamit ci suñu borom la li yoon yéen léegi mooy lépp jub wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ Mouhamadou Kara Diop wax ji am na solo lool kon ñu ngi lay sant bu baax te di la ñaanal te di la gërëm bu baax di ñaan ci ci dara barkebu weer wu tedd wi ak bis yu mujj yi sunu borom guddal guddal saw fan yokk sa xam-xam ba li nga bëgg liggéeyal ci lislaam liggéeyal ko ci yoonu Sëriñ Tuubaa sunu borom defal la ko te defal ko ñun ñëpp kon wax dëgg yàlla am na solo lool ndax julli ko na ne ne noonu nga ko waxee rek lu am solo la ci lislaam kon li am solo rek mooy nañ ko dëgg bu baax te topp ko ndax bu ñu waxee waxtaan wu ñu ne conférence ba neex na wala nangam nangam déedéet waaye li am solo mooy nañ fexe ba tomb yi nga xam ne wax na ko fi ñu fexe ba jariñoo ko loolu mooy li nga xam ne mooy li am solo kon ñoo ngi lay sant kon nag comme ni ko waxee léegi rek comme waxtaan wi am am gum thème gi am am solo tax na am na ñenn ci mbokk yi ñoo xam ne ñu ngi woon teew ci jotaay bi euh, dañu leen di jox rek ñu sànni ci ñu seet ñu am ci ab ab ab boo xam ne am nañ ko ci kon dañuy jox rek sëriñ Mouhamadou Moustapha Ndiaye mu am benn seetlu boo xam ne euh, am na ko ci waxtaan wi nga xam ne moom la sëriñ bi doon def min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin muhammad wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi leen ndokkeel yéen ñëpp ci weeru sell bi di leen balu àq di leen balu àq di fas yéene jottali ay kàddu yu gàtt rek ci li Sëriñ Kara doon wax muy julli xam naa dañu koy gàttal rek ndax mbokk yi topp ci ñun ak ni waxtu yu tëdd waaye seetlu nañ ne am solo goo xam ne julli am na ko solo te sëriñ ju junj na lu ni mel mooy jullit bi xalaat dañuy xam ne borom bi subhaanahu wa taala lu yaral mu woo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu wuy si ko rek lu ko ñor la te wax nañ ne ginnaaw yonent bi moom dafa wax ne ñeent juróomi ponk yi mooy yitee lislaam juróom yooyu dégguñu ci benn boo xam ne woo na yonent bi alayhi salaatu salaam mu wax ko ci lu may ne dafa yebal malaayika mu dikk leeral ko loolu ba mu des julli moom la ko woo mu ñëw mu xamal ko ni ñu koy defee jox ko ko loolu kon am solo bu nga xam ne am na ko solo feeñ na foofu waaye itam mu mel ni moom itam fay na bor bi ndax bi mu demee ba ci ay saam yu mujj ni ko sëriñ Kara léegi bokk na ci li mu mujj a wax aqimus salaa ñenn ñi wax ne dem na sax ba mënatul loolu muy wax assalaa assalaa loolu itam la muy tekki mooy am solo goo xam ne julli am na ko solo euh, ni Serigne Kara wax lenn ci borom xam-xam yi nga xam ne borom xam-xam yi lislaam lañ tey gëstu dañu def gëstu bu yaatu ci li ñuy wax ahamiyatu salaa fi waqtiha maanaam importance bi nga xam ne julli ci waxtoom am na ko solo euh, waa ji mu wax ne boroom xam-xam boobu mu wax ne bu doon tàmbalee ci julli fajar dafay gis ne nit ki yeewu fajar julli ci côté wér-gu-yaramam nii rek am na lu mu koy jural loo xam ne loolu rek moo ko mën a jural bi muy jeexal wax ji dafa doon wane ne xikma boo xam ne santaane suñ borom am na ko mu wax ne fi ne waa ji bu jógee fajar di julli foofu am na ñetti mbir yoo xam ne yu am solo lay doon yoo xam ne dana ko am mu ne bu njëkk mooy taw fii istiqbali daw fi mawhidi masalan dafay am lu nga xam ne day war a ñëw ci waxtu woowu muy euh, xëy na peut-être lu mel ni cawarte wala loo xam ne nii bu naajee woon a yeewu dana ko ñàkk muy ay yëg-yëg ci jamono jooju nga xam ne waa ji jóg na ci fajar gi di julli dafay wax ne dana recevoir ci jamono yooyu doonte yëg na ko wala yëgu ko mu ne am na lu ñuy wax alxudaat al sanawbariya loolu bi ñu ko xoolee ci euh, ni ñu ko jàppe ni ñu ko gisee ni ñu yaakaar loolu la jubloo wax loolu itam ay yëg-yëg lay doon loo xam ne ci cawarte nit ki lay aju te bu fajar gi di tàqalikoo ak guddi gi ci jamono jooju la ko yaramu nit ki di soxla pour mën a yendu ak moom kon kiy julli fajar ci waxtu woowu dafay daal di am matière boobu mu ne waat ñaareel mooy dafay am lu ñuy wax al isti'dad li taaxa dafa am benn force boo xam ne ci jamono jooju yaramu nit ki daf koy soxla lool léegi nag teel a jóg gi muy jóg di julli ji suba loolu mu wax ne ci cawarte googu lay yendoo ci bis bi yépp ba tayel gi waroon a dugg ci yaramam lu ci dugg ñetteel mu ne saytaratul jihaz al asabi jihazu asabi te ñiy def wàllu ulum xam nañ ko mu ne jamono jooju biig ci guddi gi bi waa ji nelaw dafa daloon daanaka yëngu bi mu waroon am amu ko waaye nag teel a jóg gi waa ji teel jóg ci fajar gi dafay tax jihaas bi li mu war a liggéey ci bëccëg bi yomb ko lool kon loolu njariñ la ci jullik fajar bi mu dikkee jullik tisbaar mu ne bokk na ci lim koy jural mooy tutaalibu àll al biologia mooy biologie mooy ni yaramu nit ki di màggee ndànk-ndànk waxtu woowu yëngut bi nit ki yëngu mu wax ne dafay suyee ci màggu nit ki rawatina sëgg bi muy sëgg ak di siggi dafay am lu muy defar ci yuram ci gàttal bi mu ñëwee ba ci jullit tàkkusaan mu wax ne dafay indi li ñuy wax an-nasaat al-xalbi mooy dafay sawaral xolam parce que wax nañ ne sax li ëpp ci feebar yi nga xam dafay daaneel nit ki ci feebare xol mi ngi koy dal ginnaaw tàkkusaan léegi ki nga xam dafay sàmmonteeg julli tàkkusaan ci waxtu woowu dafay mel ni kon mën nay mucc ci yooyu noonu ko mbokk mi expliquer ci biir ay waxam ne bi demee ba julli mu ne dafay am lu ñuy wax mawhidu tahawul min ad-daw ila as-salam muy léegi la mu amoon ca suba ga léegi nag dafay mel ni safaan bu muy ñëw mu war a dugg nag ci benn lëndëm bu bees boo xam ne am na lu yaramam di soxla euh, ci côté euh, zahir bi nii ni yaramam di yëngoo ci misaal ci sëgg ba ak sigg ba mu wax ne loolu dafay tax li mu soxla ci euh, jamono jooju yaram war koo produire daf ko yomba dugg lool loolu itam nekk loo xam ne moom xalaat na ko bi mu dikkee ba ci mu ne itam dana tax euh, ngëment ak tayel dana ko sore bu baax ci jamono joojule mu ne bi mu dikkee ba gee itam am na lu mu koy jural mooy jihaas hadabi bi yow daf laa ko war a saytara boo xëyee mais moom bu guddee daf laa war a saytara ngir nga noppal mooy daf laa war a occuper wala daf laa war a téye kon loolu benn tomb la rek bu ñu doon ñëw suñu tomb ñaareel dañuy wax ne xam nañu ne julli dafa nekk ay secret suñu borom ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala dafay wax ne alladhina amanu wa tatma'inu qulubuhum ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub nga xam ne itminaanul xal bu muy dal xol la jël lëkkale ko ak julli kon julli mën naa joxe xel mu dal gis nga sax ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub mu lëkkale ko ak muñ ne ko suñu karaa waxee léegi wasta'inu bis sabri was salat waaye nag mu teg ci lu am solo wa innaha la kabiratun illa alal xaashiin dafa mel ni nag lu jafe la lu may ñi nga xam ne ñoo ragal borom bi subhaanahu wa taala foofu muñ la ko lëkkaleel waaye mu demaat feneen lëkkale ko ak xel mu dal encore fa isat ma anantum fa aqimu sola gis nga ni ko sëñ Kara waxee bu ngeen demee ba ca xeex ba mu wax salaatul xaw foofu itam lu metti metti dee leen julli waaye mu lëkkale kon ak ragal yàlla xab aflahal mu'minuun alladhina hum fi salatihim xaasirun yooyu yëpp di wane solo soo xam ne julli am na ko solo waaye suñu maam Ibrahim ba mu demee bay dékk boroomam ay loxoom di ko ñaan lan la ko ñaan njaboot neex na lool waaye bi ij'alni muqima as-salah wa min suriyati ya door a ñëw kon loolu am solo bu nga xam ne julli am na ko solo loolu la doon wane mbokk yi suñu tomb bu mujj ci mbir mi le dañuy wax ne taariku salaa ndax itam mbir boo ko indee da ngaa war a indi safaan ba te ca ga loolu itam dana ko gën a couleur xam nañu ni ko sëñ Kara waxee ni julli amee solo noonu la ñu wattandikuloo jullit bi mu bàyyi julli kon ay jën ci njokk borom bi subhaanahu wa ta'ala ma ngay am ñum doon wax ma salakakum fi saxar bu ñu leen laajee lan moo leen dugal fi barab bi bile xaalu lam nakku minal musallin bokk na ci lañuy ñuy njëkk a tontu bala ñoo tontu leneen moom doonuñu woon julli kon julli itam nekk na lu am solo am feneen foo xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafay wax ñoo xam ne ba ñu fi jógee ñu leen fa wóotu day sàgg na nañ julli fa xalafa min ba'dihim xalfun adaahu salaa wa tabahu sahawaat fa sawfa yalqawna ghayya mu mel ni ñooñu al ghayy mi ngi leen di xaar mooy aw xur woo xam ne dafa nekk ca sawara waadin fi naar lu ko yonente bi alayhi salatu wasallam firee waaye mu am beneen boo xam ne mooy mu ne fa in taabu wa aqaamu salaa wa aatu zaka fa ixwaanukum fi diin bu fekkee dem nañ ba tuub nangoo julli kon ndey seeni mbokk lañ ci diine waaye saa yoo xamee dem nañ ba nangootuñ koo def nag léegi loolu moom la dox seen digganteeg yéen mooy ñoom duñu ay jullit waaye bu dee ci côté sunna gis nañu te yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ne alhahdu allasi baynana wa baynahum as-salaa fa man tarakaha faqad hadama diin wala am na ñu ko dee fa man tarakaha faqad kafar ñaar riwaay yëpp ñëw na mu ne li nga xam ne moo nekk seen diggante ak julli seen digganteeg euh, ñi nga xam ne du ñuy jullit loolu day mooy julli képp koo xam ne saxal nga ko na nga xam ne ab jullikat nga waaye képp koo xam ne itam weddi nga ko na nga xam ne ab yéefar la loolu la ko yonent bi alayhi salaam waxe yooyu yëpp kon mbokk yi bu ñu ko boolee li muy wane rek mooy am solo goo xam ne julli am na ko solo ginnaaw sëriñ Ahmadu daf cee war a topp ñun dañuy taxawlu fii rek euh, di balu àq ñëpp di balu àq ñëpp li lépp li muy wane rek am solo goo xam ne waxtaan wi am na ko solo ak li sëriñ bi doon wax am solo goo xam ne am na ko solo wa axiru daxwaana an alhamdulillah jërëjëf sëriñ Moustapha Ndiaye kon ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm ci seetlu bu am solo bi nga xam ne seetlu nga ko ci waxtaan wi ñu doon def léegi bu am solo wi kon comme waxtaan wi loolu ñu ko waxee rek am am solo tax na mm, dañuy continuer rek tax lay xëy di am sëriñ kon dañuy jox sëriñ Ahmadou Mbacké rek mu am benn seetlu boo xam ne dina ko def ci waxtaan wi sëriñ bi doon def jox sëriñ Ahmadou Mbacké waaw am gum am solo kenn ci tem bu am solo boobu ñu doon waxtaan bismillah a'udhu billahi minash shaitanir mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte ci waxtaan wi nga xam ne Serigne Mouhamadou Kara def na ko te muy waxtaan woo xam ni wu am solo la rawatina muy loo xam ne moom waajalu ko ndax xam nañ ni ki waroon a def waxtaan wi ñëwul kon loolu dañu koy sant bu baax ci yitte ji nga xam ne moom la ci def ak effort yi nga xam ne def na ko ngir mu jaar yoon ndax waxtaan wi jaar na yoon wax dëgg yàlla ku ñu ne waajalu ko doo mën a jàpp ne eh, loolu sax amee na noonu xëy na loolu eh, day dellu ci jekku gi mu jekku li mu jàngoon xëy na loolu lay dalal waaye lu mën a xew man ngir ma def ci tànliq dana jafe ndax li mu doon wax bari na ci loo xam ni dafa dal sama kaw ci jullit suba geeg jullit yoo xam ni dafa xaw a dal sama kaw ba eh, moom dama koy dégg rek noonu xanaa rek ba wax ni ma fedd li ni sëñ ne Cheikh Ahmadou Bamba moom sunu sëriñ yàgg naa euh, soññee ci julli am na benn naar bu ñuy wax Abdullahi def na benn téere boo xam ne ko tuddee al minaxul miskiya fi siiratil mbakkiya day ñaari téere am na al minaxul miskiya fi xawaariqil mbakkiya bu sëñ Mouhamadul Amin Diop Dagana am beneen téere boo xam ni Mouhamad al minaxul miskiya fi siiratil mbakkiya la tudd Abdullahi moom moo ko def moom moomu wax ne ci biir téere ba ne sëriñ Touba te téere boobu sax bi mu koy bind ci jamono Serigne Touba la ko bind maanaam Serigne Touba ci moom gis na téere bi nee na sëñ bi dafa am benn waay boo xam ne moom gan ñi la daa berndeel ci biir kër gi moom la ko sëñ bi féetale woon maanaam dara toppatoo gan ñi nee benn bis ay gan nekk fa ca kër ga mu di leen toppatoo moom waa ji sëriñ bi dem julli ji bàyyi ko ca toppatoo ba dellusiwaat fekk ko la di koy laaj ndax dangaa julli jiwutoon mu ne ko déedéet gan ñi ma nekkoon moo tax mais sëñ bi ne ko seetal dëkk bu la neex ci dëkk yi nga dem fa te génn sama kër gi ndax man mënumaa nekk ak koo xam ne day mën a julli julli mbooloo ba noppi te du ko def kon loolu tegtal na ci sëñ bi ne dafa yitte woon julli mbooloo jàngale na itam bu baax ci wax ne julli farata la ci bërëb yu baree baree bari wax na ne qad saxa anna salawaati alxamsa faridatun xukman waqitum labsa bi dikri wa sunnati wal ijmaa yi jàngale na sax atte yeeg ki ko defut ak lañ ko war a defal lépp sëriñ bi jàngale na ko ci téere fiqh yi kon loolu jërul ñu ci gën a guddal waaye nag mu am poñ boo xam ni sëñ Kara laal na ko ci biir waxtaan wi te muy lu am solo mooy julli day lu jafe jafe jafe te nit ñi yombal ko lool Umar ibnul Xattaab mas naa wax ci kaw mimbar bi ne nit day ab jullit dana dem ba bi jaaw ci lislaam te mës ta julli julli gu mat inna rajula la yashibu aaridahu fi lislaami wa ma akmala lillahi taala salaatan ñu ne ko waaw Omar loolu du mën a nekk nit ab jullit dem ba màggat te mës ta julli julli gu mat mu ne leen laa yutimmu rukuaha wa sujudaha wa xushuaha wa tawaaduaha wa tawaaduahu wa iqbaalahu ala llahi fiha li ko mooy nit ñi daje bari ñoo xam ne bu ñuy julli rukkoo yi du mat sujjóot yi du mag ragal yàlla duñ ko def ci biir julli gi du ñu teewlu teewlu gu dañuy këpp këppal rek daal di dem loolu moo tax ñu bare bare dinañ dem ba màggat di julli waaye seen julli mosuñoo julli julli gu mat ndax dégg nañ lu bare bare ñu ne yonente bi sallallahu wax nit ki dana julli ba noppi ñu lem julli gi ba mat malayka yi lem ko ba mat sànni xëpp ko ko dem ñoom loolu bari na loolu te it bu ñu seetloo mag ñi nga xam ne ñooy mag yi lislaam yi ñoom julli niñ ci daa doxale loolu lu mat a bàyyi xel la am na ku ñu wax muslim ibnu bashar wax nañ ne mas nay julli ci benn jàkka wala ci benn bërëb rek fi mu taxaw am genn lakk goo xam ne dafa jàpp ci ci ci ci sàkket yi lakk goo xam ne nit di jóge fu ne ci dëkk bi ñëw di ko lakk ñëw di ko fay waaye moom yëgul sax ne lakk gay mi ngi lakk mu julli ñu fay lakk ga ba mu jeex ba mu sëlmalee laaj lu tax nit ñi bari fi nii ñu ne ko dafa amoon ak lakk ci sa wet mu ne man yëguma ci dara moom muslim lu basar moom wax na ne bu ma saa dugg këram waa këram dañ ko wegoon maanaam dañ daa noppi buñ duggee rek ñëpp dañu noppi gone yi kenn du wax waaye su ma su tàmbalee julli rek ñu tàmbali coow ndax du dégg li ñu wax xelam day nekk ci biir julli yi loolu ay xise yu bare bare la Abdullah ibn Zubair nga xam ne doomi Zubair ibn Awam la ak euh, ak doomi Abu Bakar euh, Asma moom it loolu siiw na lool bu masaa di julli ci biir masjidul haram picc yi de bu bu taxawee yàggaayu taxaw bi day tax picc mi day ñëw tong ci bopp bi jàpp ni ab miir bu taxaw la wala wala ki ndax day yàgg ci biir te du raf waaw day def li ñuy wax nii na dal da koy def danaan dégg taxaw du ba tax na picc yi dañ daa ñëw di dal ci kawam loolu am na ci ñe am na ku ñuy wax Ibrahim Ibrahim ibnu Sharif moom it wax ni ne bu masaa sujjóot daana fa yàgg-yàggaay boo xam ni picc yi day ñëw tong ci ginnaaw bi waaw ndax duñ ko xam ne ëkk taxaw ngir yàggaay bu mu yàggee ci su sujjóot bi ak dal bu mu fa dal te kon loolu mooy ak julli euh, am na ku ñuy wax Zimnoonul Misri am na benn waay bu net li ne mas na maa ànd moom ak julli waaye nee na bi mu ne bi nga xamee dem nañ ba nodd bi mu ne allahu akbar nee na bi mu ne dafa bi biñ noddee rek dafa jóg ne allah nee na kàddu gi sëñ bi raglu lool nee naa bi mu ne allahu akbar yëkkati loxo yi damaa xaw a daw ndax kaddu gi ni mu euh, dëgëre ak ni mu diise ak ni mu ragloo waaye nee na bi mu waxee loolu ba noppi nag dafa ne dafa ginnaaw ba dana cell cell goo xam ni damaa jàpp ne sax kii dafa faatu ndax euh, dekkaaral gu mu dekkaaral ci la mu ne mel ne koo xam ni noyyi sax defu ko ñooñu dañoo ragaloon yàlla <coughs> yonente bi sallallahu alayhi na sayyidatuna Aïsa nettali nañu ne moom dañ daa toog ak moom yoon Sayyidatuna sa mooy nettali soxnaam nee na yonte bi dañ daa toog ak moom di waxtaan ak moom muy waxtaan ak ñun waaye su julli jotee day mel ne xamatunu nu nit ñu mel ne xamatu xamatuñ duñ xamee ba xam ci yonte bi la wala déet day mel ne xamatunu ndax loolu sëñ bi juñu ne ko ci biir waxtaanam yonte bi danaa wax bu demee ba sonn day wax Bilaal ne ko arix naa yaa Bilaal noddal ndax bokk nu lu ji bokk ci julli gi ñoom ñoo nekkoon seen noppalu noonu nag julli moom ab coono la ci noonu bu ñu noddee sax ku ne day tàyyal jug gi daanaka bala ngaa jug rek kenn du xam kañ la eh, yénte bi moom danaa wax ne wa ju'ilat qurratu ayni fi salaa wax ne julli mooy sama moo sedd sama xol maanaam liy sedd sama xol li may defal bànneex ci julli la ne kon loolu bari na lu Serigne Touba bu ñu seetloo digal nañu ci yooy yu bare bari wax nañu ne wax na itam ne julli ku bëgg ak sa borom na ngay taqoo julli ci biir mbooloo ba mu wax ne wa jaa anhum anna xamsan min xisaal tufdil murida li wusulin wa wisal awaluha talaazumu salaati fi jamaatin id huwa mugnil muqtafi lam jiital ci yi nga xam ne ñooy tax nit ki àgg ci suñu borom dafa wax ne mooy saxoo julli ci biir mbooloo kon loolu ci am solo la julli ci mbooloo it baax na waaye it buñ yem ci julli juróom yi rek am na yeneen i julli yu fi ne sëriñ bi dalaa wax ne sallul faraida ma tawaabii yeneen yi topp ci julli yi dee leen ko ci boole mooy naafile yi ndax suba njëkk suba am na ñaar rakkaay fajar njëkk tisbaar ñeenti rakkaa yu ñu fi julli ginnaaw tisbaar ñeenti rakka njëkk takusaan ñeenti rakka ginnaaw timis juróom benn rakka ginnaaw gee fukki rakka ak ñaar yooyu ay naafila yu am solo ndax wax nañ ni sunu borom mas naa wax yu sayyiduna daawuda ne ko yaa daawud kadaba kadaba man iddaa mahabbati wa ida junna alayhi laylu naama an nii daawud ñii wax ne dañ ma bëgg man yàlla te su guddee ñu nelaw nee ñooñu fen nañ waxuñu dëgg ndax bu ñu ma bëggoon guddi gi danañ ko fanaanee deyaale ak man ndax alaysa kullu muhibbin yuhibbul xalwata bi habibihi ndax nit ku nekk nga bëgg boo sañoon wéet ak moom ah, nee na ñoom bu ñu ma bëggoon dëgg rek guddi gi dañuy wéet ak man Serigne Touba xam nañ ni moom mësta nelaw guddi am na waxtaankat bu ko fi waxoon keroog ne moom bu euh, buñ ko laajee ndax danga nga nelawam déet ndax daa jaaxaloon daa jaaxaloon ñi mu nekkaloon ñu ne ko yow xanaa doo nelaw mu ne ah, néew ma duma ko def de waaye duma ko toog duma ko xaar fenn du ma toog fenn di fa xaar melaw danaa wax ne. Euh, waaw sëriñ bi daana wax ci bayit yu meloon yu meloon xëy na teewluma ci benn bayit waaye daal ni sëñ bi waxee rek ma fàttali ne julli lu am solo la eh, li am solo mooy taxawal julli ndax alxuraan aqimi salaata la wax taxawal julli bokkut ak taxaw di julli nii rek taxawal julli loolu dafa aaje kon daal gën a fonk bu baax a baax gën koo toppatoo bu ñu seetloo itam mag ñi nga xam ne moom lañ xamoon ñépp ci loolu lañ nekkoon ah, fonk julli te di ci fonkloo seen njaboot loolu bëgguma gën a guddal maa ngi gàttal foofu maa ngi gàttal foofu kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf jërëjëf sëñ ngi lay sant bu baax ci seetlu ko am solo boobu nga xam ne seetlu nga ci waxtaan yi mbokk mi doon kon daal mbokk jullit yi loolu mooy julli ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax noonu ñu ko waxee ci biir waxtaan yi lu solo la ku xam na ne Serigne Touba radiyallahu anhu noonu la fonkoon julli lépp loo xam ne daana ko def ba julli jot te wax ne nañu bàyyi loolu ko julli at bi ñu nekk muy atub maam Cerno Ibrahima Mbàkke it ku ne xam na ne julli noonu la ko fonkoon dawal boole julli ak dara julli saa bu mosaan jot dara wax na ne képp koo xam ne mën ngaa boole liggéey bi ak julli nga boole ko képp koo xam ne mënoo koo boole na nga julli kon ñoom mag ñu baax ñooñu foofu lañu tegoon julli gis nañu itam loolu sëñ Ahmadou Mbàkke doon wax léegi sëriñ Abdou Khadir Mbàkke radiyallahu anhu gis nañ ne bu julli musaan jot day mel ne moom duutu fi nekkati duutu bëggati dara lu julli du xool leen lu julli am na ay jamono dañoo wax ne dafa am benn waaye bu benn ci borom xaalis yu bari yi dafa ñëw toog ñu ne sëñ bi da fekk julli na ko diw a mer daana ñëpp jëm ci jàkka ji mosaan jot rek ku mosaan fekk jàkka ji rek dalay dalay dàq dem leen ci jàkka ji ñun ñëpp dem ci jàkka ji kon nit ñu tedd ñooñu noonu lañ fokke woon julli kon nañ fas yéene dégg nañu yàlla defal ak dégg ak topp kon ginnaaw waxtaan bi laaj yi dafa nekk nañ jox sëriñ Oustaz Amadou Baw mu dem ci laaj yi nga xam ne moo aju woon ci thème bi seen biir waxtaan kon ñu ngi leen di fàttali ne suba insha allah sëriñ Basiru Abdou Karim moom moo fi waxtaan thème bi nga xam ne moom lay waxtaan it mooy góor yàlla yi nga xam ne dañoo dëggaloon kóllëre ak seen borom góor yàlla yi nga xam ne dañoo dëggal dañoo dëggaloon kóllëre seen borom loolu lañ fa loolu lañ fa war suba ki ko war a waxtaane mooy sëriñ Basiru Abdou Karim moo koy waxtaane insha allah def na thème bu am solo la kon ñu ngi leen nuyu di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min ash-shaytaan ar-rajiim bismillahi ar-rahmaani ar-rahiim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te ku mu ko defal nga am ko yàlla nañu ko yàlla boole defal ñun ñépp di leen ziyaara ci weeru koor wu tedd wii di weeru njëggal di weeru yërmande di weeru goreel jàmm ci sawara yal yàlla jéggal nu sunuy bàkkaar nangul nu sunuy jaamu yàlla te xiir nu ci nu jaamu ko tam nangul nu jaamu yi te sunu kilifa yi diine yàlla yàggal leen fi ginnaaw loolu dinañ leen xamal ni suba insha allahu taala Serigne Bassirou Abdoul Karim mooy ñëw defal ñu waxtaan ñu leen di jéggalu bu baax it ci Serigne Bassirou Touré mi ñu leen joxante ji te ngant jàpp ko ba tax ñëwul li muy waxtaane nag mooy rijaalun sadaqu ma ahad allah mooy ñi nga xamante ni la sunu borom subhaanahu wa taala di lañ dëlante woon ak sunu borom bi ñu ñëwee fii ci àddina dañ koo mottali ba mat te xam nga ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni nit ak jinne dara taxul suñu borom bind leen lu ñu jaamu jaamu suñu borom ñi nga xam ne nag bi ñu ñëwee loolee la xam te nekk ca ca nekkin wu sell ñoom la sëriñ euh, Basiru Abdul Karim di waxtaane suba waxtaane am na solo lool taxlixaat yi am na solo lool li sëriñ Moustapha Ndiaye wax rafet na li sëriñ Ahmadu Mbàkke wax fa tabarakallahu leer na waaye xanaa rek ngir gën caa dolli leeral rek bokk na ci loo xamante ni bu nu yëree ci biir wala fa li Serigne Moussa dañ ko ci fekk muy wax ni buur yàlla ne ku julliwul dem sawara jàngal ma ma salakakum fi saxara ngir itam li sëñ Mouhamadou Kara wax léegi wax ni Serigne Touba fu mu mas a nekk ab jullikaay da ko fonkoon lool bàyyi woon ko xel lool loolu it Serigne Moussa wax na ci wax ju am solo wax ni Seex Bamba noonu na fu ma def ab jullikaay def naa ko lool ku ko xamoon def fab jataay te di fa ñaan di fa ziyaare abada ngir darajay Seex Bamba ak Muhammada ndax ku ñu farop mel nga ni yaa nga Touba yowmal xiyaam sooy dekk jaari Touba kon julli Sëriñ Touba bàyyi woon na ko xel lool wax digal ci biir wala fali Sëriñ Moussa Kay tam buñ ci fekkee dana dégg muy wax ni jàng ak julleeg jébbulu ak joxe alal mooy yoonu jannatan naim yow defal dellu wax ni sarti sëriñ jaja ba mooy tënkam ba jàng ak julleeg bay joxe ngir yonen ba sëriñ bu def lii aw siraatul mustaqim bu ko deful yaa nga ca ñal yenn xiib la yàlla naan wa in yaraw sabila ca alxuraan booy seet ni xarnu bii la kon lool lépp di wane ittewoo boo xam ne julli am na ko solo lool muy loo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci lu bari te sunu ustaas bi sunu mag fa tabarakallahu ñu koy ñaanal sunu borom subhanahu wa taala yàggal ko sunu kanam leeral ko bu baax baax kon sëriñ Mouhamadou Kara ci turu Al Wafa bi huquqil iman muy mbooloo mi saytu waxtaan yii ñi ngi lay sant bu baax cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di ñaan sunu borom mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel ba li nga ci islam bi sunu borom defal la ci lu kawe kawe sa njot waxtaan wi nit ñi bàyyi nañ ko xel lool bàyyi gi xel moo waral laaj yu bari yi ndax julli mooy lislaam asalaatu imaadu diin keno gi nga xamante ni mooy kenu diine mooy julli bañ nañ ko ba sax ngir ñoo dàkkente nit ki dañ ak ab jullit lu koy waral mooy julli ga kon julli doon loo xamante ni bokk na ci jaamu yàlla yi nga xamante ni ñoo gën a màgg ñoo ëpp tuyaaba te noonu nga ko waxee awwalu maa yuhaasabu bihi al-abdu yawma al-qiyaamati min a'maali as julli la ñuy njëkk a su baaxee la ca des lépp baax wa illaa falaa kon mbokk yi déglu nañu waxtaane bu baax kii nag nee na rafetlu na waxtaan wi lool ginnaaw bi mu ko rafetloo itam dafa doon laaj mu ni sami'tu fil mawdu' al-kabaa'ir mu ni maa al-kabaa'ir maanaam bàkkaar yu mag yi xam na dégg na nga wax ci sa biir wax nga nga tudd ak kabaayir te kabaayir bu ñu ko waxee mën nañ koo firee bàkkaar yu mag yi mu doon laaj bëggoon ko ci leeral ci wàllu kabaayir yooyu ni bàkkaar yu mag yi yi nga xamante ni man nga ko cee indi eh, ci ak leeral a'udhu billahi minash shaitanir rajim sante ñi nga xam ne ñoo fi jaar léegi te def ay taxaw seetlu yu ama am solo te ba tax li ëpp ci li nga xamante ne manqué woon na ci li ñu war a wax xaj na ñoom bu ñu ñëwee andi ko kon ñooñu tamit yàlla yàlla yàggal seen taxawaay te yokk seen xam-xam euh, li ñu tontu ci laaj boobu rek moom mooy dañoo waxoon ne léegi yonent bi alayhi salaam dafa waxoon ne maanaam julli juróom diggante julli ak morom ja diggante suba ak tisbaar diggante takkusaan tisbaar takkusaan diggante takkusaan timis diggante timis ak gee diggante gee ak suba julli bu ci nekk diggante ak morom ja la fa nekk ci ay bàkkaar julli ga ca ñëw ga ga ca tegu daf koy daf koy daf koy daf koy far bu fekkente ne nag nit ki nit ki du julli julli googu fexe dama moytu bàkkaar maanaam bàkkaar yi lay loolu di sippi fexe dama moytu bàkkaar yu mag yi bàkkaar yu mag yi bu ñu ko waxee mooy lu mel ne naan sàngaraak njaaloog rayu misag xeet yu mel noonu loolu ci ay bàkkaar yu mag la mën nañ cee wax yu bare bare bari waaw ci gàttal loolu mooy jërëjëf sëñ bi loolu leer na bàkkaar yu mag yi buñ ko doon lim mën nañ ci lim ñaar fukk njaaloo ca la sàcc ca la naan sàngara ca la jëw ca la ak yu bare bari boo ko doon lim mën nga ko lim ba muy mat ñaar fukk muy yoo xam ne yooyu moom tuub rek mooy tax ñu jéggal la ko wallazina yajtanibuna kabaira al ismi wal fawahisha ila lamam bàkkaar yu mag yi moom des koy tuub yu ndaw yi nag jëf yi ngay jëf mooy tax suñu borom jéggal la ko ndax yonent bi dafa ni ndax bu fekkoon ne ak dex daa nekk ci buntu kër kenn ci yéen mu ciy sangu bis set juróom yoon ndax aw yaramam dana deseti ab tilim ñu ni ko déedéet mu ni noonu la julli juróom mel kon euh, mbokk mi dégg na dégg bu baax ni bàkkaar yu mag yi moom ci tuub lañ koy jéggale nit ki daf koy tuub bu baax a baax a baax a baax te sëñ Mouhamadou Kara wax nga wax bu am solo ci salaatul jamaa damaa jàppul xadis ba fa ma ko mën a jële muy lu wér waaye li may wax nii lu wér wér la kenn ci saxaaba yi la dafa miinoon jàkka ji lool wala ci gaa yu baax yi waxtu julli gee jot mu am gan gan nga gàllankoor ko ba tax sax julli jiwut ca mbooloom mu sonn lool bi gan gi demee mu wër jàkka yi fu mu dem fekk ñu julli ba noppi mu soog a ñëw këram nag julli bi mu jullee mu sonu nii rek far ay nelaw fëkk ko ko mu gént gis gaa yim àndal ñoom ñépp war ay fas yu weex tal moom it ñu jox ko aw fas ñuy dàqe waaye mbooloo mi mu àndal mënut a fexe ba jot leen ñoom fas yi ñu war moo gën a gaaw mu dàq dàq aw fasam mënu leen a jot mu laaj ñu ne ko nag li tax ñu raw la mooy julli mbooloo gi nu am te amoo ko moo tax doo ñu mën a jot kon ngëneelu julli mbooloo buñ ci doon wax mën nañ cee wax a wax ba suba tayit du jeex lu bare bare la mu ne nag looy dénk mbooloo gone ci julli mbooloo lan ngay dénk xale yi pour julli mbooloo loo leen ci dénk maanaam li ñuy wax xale julli mbooloo mooy li yàlla sant rek li leen ci yàlla subhanahu wa ta'ala sant euh, dañuy wax ne nit ki dafay am étape boo xamante ne bu ci tolloo lépp a ko yittewoo maanaam seytaan da ko yittewoo adduna yittewoo ko bànneex yittewoo ko bakkan yittewoo ko waaye nag ni ko yooyu yittewoo noonu la ko boromam subhanahu wa ta'ala tam di yittewoo tamit waaw wax nañ wax nañ fii ne euh, ci xat benn xadis bu mel wax fii ne maanaam juróom-ñaar ñooñu nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi ngi wax ne bu ëllëgee yàlla dana leen keral mu tudd tudd ci koo xamante ne dafay dafay saxu jàkka jàkk jàkka ji tudd na ci ñooñu tamit ndaw loo xamante ne dafa sawar ci jaamu yàlla kon kay kii saxul jàkka ji moom mag la xaj na fii mag lañ ci miin waaye nag ndaw ñi ñoo ci gën a yey mag ñi ndax ndaw ndaw moo gën a sawar moo gën a am kàttan moo gën a mën a waaxu moom xaj na la muy mën lépp kii maanaam mag ñi xaj na sax du ko man ak kon kooku kay moom lañ gën a soxla jàkka ji ñu bàyyi xel ne maanaam nit ki su fekkee dafa dem ba mesure su fekkee dafa dem ba am fukki ak juróom-ñett rek wala mandarga yi nga xam ne moom la ñu wax ne bu feeñee nit ki moom mesure na su boobaa maanaam kooku tuddeetuñ ko ndaw moom moo tuddee boppam ndaw waaye rek l'islam tuddee ko ndaw ci ci côté maanaam am na côté boo xamante ne moom l'islam tuddeetu ko fa ndaw moom ci côté jaam sant ki am juróom-ñett fukki at moom dong lay loo moom la la sant waaw ni ki am juróom-ñett fukki at war a dem ci jàkka noonu yooyu sax yaa gën a war a dem jàkka ndax yaa gën a am kàttan yaa gën a sawar waaw kon lépp loo xamante ne mag mi ngi ko def ci l'islam rek ci ndaw lañ ko gën a taamu ci mag te boo ndaw di defee xaj na sax yool ci am keneen du ko ci jërëjëf mbokk mii mu nii ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi lool da laaj benn waaye ngi daal nee na waa ji daal buy julli moom julli gi da koy gaawtoo gaawtoo ba mel ni rek comme ginaar buy for rek noonu muy def muy laaj daal lool kooku loo koy digal ay rokon yeeg sujjóot yeeg yépp buy julli da koy gaawtoo lool du amuk daal dal du am daal du am tumanina xam nga maanaam julli dafa am ay farata am ay sunna am lu ñu sopp am ay ngëneel farata yi benn boo ci bàyyi rek ci ci ci ci ci ci fekk moom benn boo ci bàyyi rek julli gi dafa dal yàqu waaw farata yooyu nag daf cee bokk jëpp jëf joo xamante ni yaa ngi ko def ci julli nga ne fa teg ba sa cër dal nga dool a jàll ca topp waaw loolu dafa nekk dafa bokk ci farata yi maanaam ni ni ni jàng faatiha nekk farata noonu la euh, jëpp jëf jooy def nga ne fa teg ba sa cër yëpp dal nga door jàll ci la des loolu noonu la nekk farata maanaam ci misaal nit ki bu fekkee dafa rukkoo rukkoo ga muy rukkoo maanaam euh, sëgg gi mu sëgg jàpp ñaari bëti moom loolu farata la waaye nag li tax ñu koy wax ne ko jàng fii euh, subhaanallahi alazim bi am di ak yu mel noonu loolu moom dañoo bëgg maanaam mu ne fa teg ba cër yëpp dal mu door a sikki ndax bu fekkee ne da ngaa sëgg jàpp sa bëti woom te waxoo dara tamit ba sa cër yépp da nga sëggi su boobaa julli gi dafay baax kon waaye nag bu fekkee ne da sëgg rek laata sa cër yépp dal nga di dal sigg ci saase wala nga sujjóot rek sujjóot sëgg nii rek avant bi ngay siggi laata ngay toog rek nga daal di sujjóotaat comme ni ko ñenn def ndax dañuy këpp këppal su boobaa moom julli googu moom ci charia ci fiqh moom duñ ko jàpp julli goo xam baax la ndax da nga yoo xamante ne benn farata dong boo ko ci bàyyi woon moom mbokk mii mu ni day laaj ci daa julli ba julli gi mat moom wóor na ko ne julli gi mat na waaye day day sikk sàkk ndax sëlmal na wala sëlmalu moom julli gi moom leer na ne mat na waaye fi mu toog wóoru ko ndax sëlmal na wala sëlmalugut léegi nan lay def waaw kooku bu fekkente ne dafa maanaam bi muy bi muy bi muy sikk sàkk naan ndax sëlmal na wala sëlmalut su ba su fekkee diir la boo xam yàggut maanaam moom fi fi fi mu toog nii di fi julee fi la toog nii waaye ci saa rek lay xalaat ba xam est ce que wax na salaamaaleykum wala waxagul salaamaaleykum mooyagul xëy na defagul dara su boobaa moom day yemoo ba jekk rek daal di wax asalaamaaleykum mu jeex dara du ko ci war a jàkkat yi na ndax waxoon naa salaamaaleykum ko moom su boobaa julli boobu su génnee jàkka ja rek wala mu sori fa mu doon jullee waaye doon jullee la rek mën naa daal di sëlmal te mën naa am kon dara du ko ca war itam xanaa. waaw incha kii itam mu ni ginnaaw bi mu la waxtaan yu baax a baax a baax euh, mi ngi lay déglu sa waxtaan bu baax dafay laaj aaya bi suñu borom di wax ni euh, wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha baatu wastabir alayha boobu moom la doon laaj bëgg ñu indil ko ci ay leeral